léeg-léeg inconsciemment nga koy wax dëgg la parce que du royukaay rek <laughs> waaw ku dul royukaay nag mënuñu koo roy walla iyaadu billah